fi lbaba salaatu mia wa sab'uun wa an anasin radia allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa min baladin illaa sayata'uhu ad-dajjaalu illaa makkata wal madiina وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله تعالى منها كل كافر ومنافق rawaahu muslimun rahimahu llahu taala kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ne waat ak ñun fi nga xam ne buntu trois cent soixante-dix di kitaab baabul mansuuraat wal mulah kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis mille huit cent dix mu doon bi mu ne woon waan Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaxruju ad-dajjaalu fi ummati fayamkuthu arba'iina laa adrii arba'iina yawman aw arba'iina shahran aw arba'iina 'aaman walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëw fi ñu yemoon tey ñu war a gis hadith 1811 ba léegi ci kitaabul mansuuraat ak baabul mansuuraat wal mulah nga xam ne mooy ay sujet divers la mais euh, yu njëkk yi nii ci li muy wax mooy ci sujet wu ki nga xam ne mooy ad-Dajjal kon muy ñëwaat ba léegi ba 819 1819 ñu ngi 1811 mu ne waan anasin bii mu ngi koy jële ci Seydina Mawlana Anas ibnu Malik Nadr ibnu Damdam radiyallahu anhu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla li sallallahu amul min baladin ci benn dëkk benn laa benn gox benn kese illaa lu dul ne sa yata uhu dajjal lu dul ne dajjal dina na fa dabaj amul benn gox lu dul woo xam ne dajjal dina fa dugg def fa caay-caayam gu rëy gi nga xam ne moom la nekk waaw du fa dugge noonu kese de duggu yàq la waaw waaw ak yàq illaa ba mu des nag makkata wa madina ba mu des makkata zaadaha llahu tashrifa wa takrima al madina di madinatu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw ñaari dëkk yi daal ñooy yi nga xam ne moom dajjaal du fa dugg moo tax nag ku taxaw naan sama dëkkab sëriñ du fa dugg loolu ñu bàyyi laa ak say wax <laughs> te jàpp ñun daal li ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax mu leer nañ ñun daal lii la ñu xam ñun waaw waaw ku wax sa wax nag ah yow waxal sa wax waaye ñun waxu yeneen saa sallam la ñuy wax mu ne walay sa te nekkul naqbun benn yoon benn bën bën mooy dugguwaay bi ngay duggee ci dëkk bi yoon min anqabiha ci yoon yi nga xam ne ci ngay mën a jaar ngir dugg min anbaqabihima ci yoon yi ngay jaar dugg Makka wala Medina ala saakini afdalu salatu wassalam illa alayhi al lu dul al ay malaaka ñooy nekk ca yoon ya yi ngay dugge ci dëkk bi safiina daal di def ay sàppe tahrusuhuma di aar ñaari dëkk yooyee fa yanzilu bu ko defee nag dajjaal ñëw waaye da dajjaal dina jéem a jege foofu dina ñëw ba di sabaxati sabaxa benn ci biti Medina la foo xamante ne nii daa am suuf soo xamante ne daa xaw a xoromu voilà mooy yooyu nga xam daanaka dara du fa sax mooy suuf su xaw a xoromu ah ca biti Medina sa dajjaal ñëw taxaw foofee nag di xaar <laughs> mais du mën a dugg quoi gis malaaka yi mu taxaw fa tarjuful Madina Medina daal di ay tremblement de terre salaasa rajafaat ñetti tremblement de terre mooy am biir Medina <laughs> secousse yu rëy trois fois bu ko defee fattar ju euh, euh, borom bi lu tax mu def ko borom bi moo causé ne tremblement de terre Médina lay am ñett yu mag yoo xamante ne yuxrijullahu minha kulla kafirin wa munafiq borom bi dina génn ci ndax bu bu tremblement de terre yi amee naafiq yéeg yéeféer ya fa newoon di laqatu daal di fees daal di daw génn ah yii fii wóorul buñ demee nag dajjaal na leen ciix <laughs> waaw kul ka kul la kaafirin wa munaafiq ne dajjaal ak ci biti di xaar gaa yi <laughs> iyaazu billaah <laughs> allahu akbar mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu abul xuseyn di muslim ibn al hajjaj imaamu nawawi nag xaw lu tax mu ne xam naa daa seetlu mais xadiis muttafaqun alayhi imaamul Bukhari daal dina koy solo dinañ la ko wax léegi <laughs> léegi ndax en général comme niñ la ko yàggee wax bu dee yu mel nii am na mooy hadis boo xam ne mut euh, euh, Shaykhaani dañ ko solo boroom xam-xam yi buñ koy daal dañu naan muttafaqun alayhi duñ na rek rawaawul Bukhari wala Muslim lu dul bu dee loo xam ne euh, dañ ko bàyyi dañ ci bàyyiwul xel amaana lool moo dal al imaam. laaj bu njëkk bi mooy rawahu muslim kon wax nañ lan imaamul Buxaari yi sëriñam daal na koy solo waaye na ko noonu al imaamu ahmadu bunu muhammadu bunu hambal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo lu jiitu woon waaye seen taalibi ñoom imaam iwal Buxaari muslim daal imaam at-Tirmidi abu Muusa abu Isa moom ci yati dajjal moom noonu la ko indi sayna anas so dana yati dajjal al madina fa yajidu al malaikata yahrusunahu yahrusunahu fala yadkhulu hatta wala dajjal insha allah yeneen tubaab yi saa saam ne dajjal day dikk Medina bëgg a dugg mu fekk malaaka yi nag wër dëkk bi di ko garder ah mu ne dajjal du dugg Medina waaye peste dugg Medina ah, wala dajjal ndeem soob na insha allah ndem soob na borom bi noonu la ko imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi kanta léegi dañuy rawahu Muslim léegi kon xool imaam Muslim malgré nee nañ la imaamul Bukhari solo na ko de al imaam Abul Husayn buntu biñ gisoon yi fan yi yëpp ci téere bi kitaabul fitan wa ashrat as-sa'a baabu qissati bi nag al-jassasa <laughs> lii taxawuñ ci ne taxawoon ci hadis bi nga xam ne lan doon jëkk ko dox ci day ànd ak benn rab boo xam ne moo koy moo koy guider quoi mooy moom mooy jox jasaasa moom la tamim gisoon moo leen guider woon ba indi leen ci dajjaal mu fekk ngandum ponkalu nit boo xam ne dañ koo yeew mu ne mu way mu ne ko man ana mu ne anal masih mu ne ko masihub lan <laughs> moom la <laughs> léegi mooy foofu bunt boobu mu ne xaddatana xaddatani nettali na man deng Ali ibn Hujr as-Sa'di mu ne nett na sunu sëriñ Ali ibn Hujr as-Sa'di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhabish ibn Mushamrikh al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi Abul Hasan gane am na 154 génn na 244 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Walid ibn Muslim mu ne ki leen nettali ma al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawla Abul Abbas ash-Shami ad-Dimashqi al-Umawi mawlahum gane am na 119 génn na cent quatre-vingt-dix-sept borom tadlisu taswiya waaye fii wax na lu leer quoi fekk <laughs> moom dëgër na waaye bu defee tadlis moom <laughs> loolu mooy affaire am bu garaaw bu tadlis bu garaaw bi la doon liggéey moo tax shaykhaani bu ñuy jël ci ñoom mooy foo xam ne day leer ne haddathani moo tax fii mu ne haddathani Abu Amr mu ne yaani al-Awzaa'i imaam Muslim ne kim jul ma al-Awzaa'i di Abu Amr ya Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr Yahmad ash-Shami ad-Dimashqi Abu Amr al-Awza'i al-Faqih imam al-Awza'i men gane àddina la 80 génn àddina la 157 rahmatullahi alayhi an Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha mu jële ci Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha Abu Talha men sahaaba ba jiitle imam Anas sayyidina Zayd ibn Sahl al-Ansari an-Najjari rahimahullah kii nag di doom sët bi Ishaaq di Abu Yahya ñi ne Abu Najih al-Ansari an-Najjari al-Madani génn àddina la cent trente am na wute rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne haddathani Anas ibn Malik mu ne nett Anas ibn Malik Anas ibn Malik di Seydina Anas moom baay ci xam la voilà mooy frère baayam la quoi Ishaq ibn Abdullah Abdullah boobu mooy moom ba mu juddoo Seydina Anas sax la ko yaayam jox mu yóbbul ko Yonent saa mu defal ko tahnik daal di koy tudde Abdullah ci saase kon euh, baayu kii Ishaq frère Seyna Anas la kon Seyna Anas euh, euh, baa jiit kii la loolu tudd baayu ki xam la kon mu ne haddathani Ishaq ne nett sëriñ Imaam Maalik la moom Ishaq mii tamit ñoom Awzaa'i yi ñoom ñooñu quoi mu ne haddathani Anas ibn Maalik mu ne nett Anas ibn Maalik ibn Nadr waxul haddathani ammi waxoon naa la araab yi loolu nekkul loo xam ne ay di wax yooyu ak abeek yooyu loolu loolu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 génn am na quatre-vingt-dix am na quatre-vingt-onze ñu ne douze ñu ne treize fële ca Basra radiyallahu anhu di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa makkata wal madina wa laysa naqbun min anqaabiha yi waxul anqaabihima anqaabiha illa alayhi al malaikatu saafina tahrusuha waxul tahrusuhuma fa yanzilu bisabxati bisabxati fa tarjufu almadinatu thalatha rajafatin yaxruju ilayhi minha kullu kafirin wa munafiq nii la ko al imamu daal lendi hmm? am na boo xam ne imam muslim indi na ci suuf mu ne wa haddathanahu abu bakr ibn abi shayba mu ne hadis bi nettali na ko sama beneen sëriñ de abu bakr ibn abi shayba di abdullah ibn muhammad al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti yu gane àddina 159 génn àddina 235 qaala haddathanaa Yuunus ibn Muhammad mu ne nettal na Yuunus ibn Muhammad Yuunus ibn Muhammad ibn Muslim Abu Muhammad al-Baghdaadi al-muallim al-mu'addib al-haafiz génn àddina 207 rahimahullah an Hammaad ibn Salama mu jële ci Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri Abu Salama at-Tamiimi rahimahullah génnaat na 167 rahmatullahi jamii moom Hammaad ibn an Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañ Anas radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fa dhakara nahwahu ghayra annahu qaala jurufi mooy juruf biti Medina noonu foofu lay ñëw fa yadribu euh, euh, euh, riwaaqa ab tàntam moom dajjaal di xaar gaa yi ci xaaral rek ku génn Medina rek mu daal di lay ciix <laughs> daal di teg ay kaakam kama kaakam di xaar nag gaa ku mu mën a aspirer <laughs> wa qaala fa yaxruju ilayhi kullu munaafiqin wa munaafiqatin <laughs> boo defee naafiq bu góor ak naafiq bu jigéen bu nekk as dajjaal assier la ci ñoom quoi parce que mbon mooy woo mbon baax di woo ak mbaax di woo baax dajjaal bu ñëwee gaa yi dañ doon daw di laqatu Medina ba affaire déggee dajjaal ak yooyu ñoom sax du lool mooy fitna yi lañ dégg ñuy daw di ak camouflé wu rek xam nga naa féq waaw mais bu tremblement bi terre yi amee run run run run yi buddi laa wax muñ <laughs> buddee rek da daal li laamu soo ñoom accolade leen <laughs> ne leen jeex <laughs> de hadis bi noonu la ko imaam na léegi xoolal li taxoon ma ne la euh, muttafaqun alayhi la imaamul Buxaari rahimahullah hadis bi da ko ñetti bunt baabun laa yadxulu dajjaal al madina foofu indi na ci ñaari version hadis 1881 ak hadis 7 7134 kita ci kitaabul fitan même bunt bi la ko tudde baabu laa yadxulu dajjaal al madina ak kitaabu tawxiid baabun fil machi machiati wal iraada wa ma tashaa'una illaa an yashaa waaw léegi bu ñu xoolee bu njëkk bi baabul mooy laa yadxulul madina laa yadxulul dajjal al madina mu ne hadathana ibrahim ah al imaamu al buxaari mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy ibrahim ibnu al munzir muy ibrahim ibnu al munzir ibnu abdillah ibnu al munzir ibnu al mughira ibnu abdillah ibnu xaalid ibnu hisaam ibnu xuwaylid mbokku yaa xadiija la xaalid ibnu hisaam Hizaam mi eh, ibnu Xuwaylid frère Hizaam moo doon Xaalid en fait frère Hakim la Hakim ibn Hizaam bi saxaaba bu siiw boobee eh, kon kii mooy eh, moo da al-Hizaami yi lañ koy wax rahimahullahu ta'ala al-Madani Abu Ishaq rahimahullah génnaat na deux cent trente et un qaala rahimahullah qaala haddathana al-Walid mooy ibnu Muslim gis nga wax nañ la sànq borom tadli muy al-Walid ibnu Muslim men <laughs> ah akbar gis nañ ko sànq waaw man moom mais mooy moom lañ gis ci riwaay imaamul Buxaari bi alwal euh, mu Muslim al-Walid ibn Muslim moo nekk ni mooy borom tadlisu taswiya ji lañ lay wax sànq moom bala ngi soyi <laughs> waxoon naa la Shaykhaani dañuy jële ci wam mais il faut day leeral bu baax waaw bu defee tadlis moom jarul jël ay waxam parce que moom moom ci <laughs> moom moom da ngay waaru quoi waaw mais bu nee xaddasanaa ku dëgër la voilà c'est ça c'est ça quoi muy al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi yu gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana bule voilà Abu Amr ma al-Awza'i rahmatullahi alayhi in gis fen qaala haddathana mu ne nettananu Ishaq Ishaq Ishaq di Ishaq muy hadda mu ne haddathani Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis nga même càllala bi boo déndi Ibrahim ibn al-Munzir imam al-Bukhari imam al-Kili amoon Ali ibn Hujr as-Sa'di mu li ci des yëpp ñoo ko bokkale rahmatullahi alayhi mu ne kon haddathani Ishaq mu ne nettali na ma Anas ibn Malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa makkata wal madinata laysa lahu min niqabiha bi naqbun amul ci yoonam yi yi issu yi mene ñaari dëkk yoolee am ne naqb ci ah ci cosaan mooy yoon woo xam ne ci diggante ñaari montagne la ne waaye bii mooy yoon yi accès yi voies yi yéme biir Makka ak Medina ah illaa zaadahum allahu sharafa illaa alayhi almalaikatu lu dul ne malaaka yaa fa saafina yahrusunaha thumma tarjuhu almadinatu bi ahliha thalatha rajafatin fa yuxriju allahu kulla kafirin wa munafiq gis ay imaamul Buxaari moo ko solo ni gis nga kon awee la différence ak ki nga xam ne daanaka imaamu Nawawi sax kaddu yi mu indi fii à vrai dire ci bi kaddu imaamu kii la gën a nirool mooy kaddu imaamul Buxaari yi la waaw moom la gën a nirool <laughs> fa yuxriju Allahu alors que imaam Muslim yi waxul fa yuxriju Allahu dane rek eh, eh, bu yëngutoo yuxriju ilayhi minha kullu kaafirin wa munaafiq kon gis nga imaamul Buxaari yow rahimahullahu taala rahmatan wasi'a soloona hadis boobu léegi bon indi na ko yeneen buntu yi ñu la wax ak yeneen téere yi waaye c'est bon wallahu taala alam léegi kon hadis bi bu ñu ko jàppee ak hadis yi nga xam ne moom lañ gisoon yi fi romboon nga xam ne yëpp ci zikru dajjal di wax ci ki nga xam ne mooy l'antéchrist le plus grand bonimenteur de tous les temps nga xamante ne naraakoon bu mag a mag la di wootewu noonu mooy yàlla moom newul sax naan ay maa yonenta ah non daa dépassé yooyu nee na moom moom mooy yàlla quoi <laughs> mooy boroom kun fayakun mooy deewal di dekkil di dundal voilà di rey waaw di mbugal waaw di bànneexal alors que day kazibu rek day expliquer léegi kon xadiis bii nii euh, par rapport gi ñu mooy ba léegi di wax ayu masiixu dajjaal quoi te ni yonent saa salaam euh, di ñu xamal ne fépp lay jaar amul fenn fenn fenn fenn benn gox lu dul dina fa jaar imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne nag lii yonent saa salaam wax nii laysa min baladin illaa saratahu dajjaal hadiis bi huwa ala zaahirihi wa umuumihi inda al-jumhuur mooy lii mu demee noonu noonu la mooy dëkk yëpp lay jaar amul ñaan bon peut-être mooy le grandes villes non moom dëkk yëpp lay jaar mu ne wa shadda ibn Hazm Abu Muhammad ibn Hazm az-Zahiri mu ne moom nag dafa rahimahullah al-Andalusi yu dëkkoon fii ci l'Espagne dafa nekkoon dafa dafa dafa dafa dafa dafa beru moom ci li mu wax quoi mooy lan la wax parce que moom al-Imam ibn Hazm dane fa qaala al-muraadu illaa yadxuluhu ba'thuhu ba illaa yadxuluhu ba'thuhu wa junuuduhu mu ne wa kaannahu ista'bada imkaana duxuuli dajjaali jamii al-bilaadi li qasri li qasri muddatihi wa ghafala ammaa thabata fi sahiih muslim anna ba'da ayyaamihi yakuunu qadra sana qadra sana voilà mu ne imaam al euh, Ibn Hazm rahmatullahi alayhi moom dafa beru lim wax mu ne bon euh, euh, que ne dajjaal dina dugg dëkk bu nekk loolu mooy ay. du moom en personne mais ay soldaaram parce que day ànd ak ay ñoo xam ne ñooy yàq ni moom ñu ko ciy jàppale ci liggéey bi ñenn ñi da leen di délégué yenn gox yi moom mu jaar feneen waaw mu ne loolu nag imaam na xam daa mel ni li ko ci li tax mu jàpp ne eh, bon dajaal mënu la dugg fépp ci waa monde bi ni mu rëy dëkk yëpp ci 40 jours kese loolu waxin la mooy parce que buñ ne président bi. bon on a vu la main du président ça ne veut pas dire que président moo ñëw mooy alal indi na fi alal investir na ci dëkk bi voilà mooy ah gis nañ sa loxo de sa loxo ak na loolu bu ko wolof waxee tekkiwul ne waa ji il est obligé mu nga fa woon sax imaam Ibn Hazm lu mel noonu la jàppe affaire bi kenn dëkk yi dañoo bari te dajal li mu fiy def bariwul quarante jours pour nga wër fi àddina bi yëpp loolu day jafe imaam alxam na xajaar nag dafa mel ne moom daa bàyyi bàyyiwul xel hadis sayna imam muslim bi nga xam ne mooy bu an-Nawaas ibn Simaan bi njëkk gis Samaan kene yonent sa yonent bale saa sa ko laajee na ko maa luftuhu mais yonent saa sallam dajjaal moom ñaata eh, temps lay def ci kaw suuf mu ne arba'una yawman mooy quarante jours mais quarante jours yooyu dana woon yawmun ka sana premier jour am moom day am équivalent trois cent soixante jours te noonu lay taw voilà xam nga loolu moom ak beneen beneen jour bi yow mun ka shahrin tolloog weer beneen bi comme semaine kon loolu loolu la wax ne loolu da koo yëga ji sinon euh, koo xam ne moom ak gaawam nga gis ni mu gaawee mel ni kar ka ka kal ghaythi istadbarathu ar-rih ngelaw loo xamante ne taw boo xam ne ngelawu ouragan yooyu ñoo nekk ci gannaaw di ko pousse noonu lay avancer kooku xam nga ne mën naa daj àddina bi ci lu gaaw voilà surtout koo xam ne premier at mi rek premier jour day toll ni at waaw kon mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam léegi kon loolu lii di wane li nga xamante ne mooy fitnaay dajjaal ke ne kon ku nekk yaa war a paajal sa wopp waaw parce que comme que fu ne lay jaar mooy bu la fa fekkee te fekku la woon sa laaytaay nga toog ci loo xam ne lambaayoo ngëm yàlla gu mat sëkk wéetal yàlla gu mat sëkk wéeru ci yàlla gu mat sëkk te xuraafaat yeeg xasoo sirki yooyu nga mu sori la sinon yooyu boo ci amee benn ku mel ni dajjaal ñëw këf la c'est très simple waaw comme ni ñu ko fi waxoon ak tamit yenn fitnaay alal yeeg waaw buli mi dëgg alal ak ak affaire yooyu bu la kiiwee boo mel dajjaal bu ñëwee proposé la yoo xam ne sa xel masu koo xalaat que ne mas nga koo am ci loo xam ne rattin mi takk la amul ay coono danaan saay eh gëm nga gëm ko mu defaral la sa affaire yépp léegi yoo xamante ne masoo toog sax di ko gént waaw boo fi dof dofloo nag yooyu euh, sa xol bi nga aj ko ci àddina bu dajjaal ñëwee yow xam nga ne moos bala mun a la kaay sax nga ne ko dajaal maa ngi je suis à toi walla <laughs> waaw yow moom <laughs> léegi euh, kon loolu lu am am solo la di wane na ju rëy jooju ak dajjaal euh, di àndal waaye ñu ciy xame tamit gëneelu ñaari gox yi nga xam ne ñooy ñaari gox yi gën a màgg ci diine yi ci kaw suuf muy makka zaadahallahu tashrifa wa takrima nga xam ne baytullahi fala ne muy awwalu baytin wudi'a linnas ah, alladhi bi bakkata mubarakan voilà premier euh, fu ñu teg ngir fi jaamu yàlla makka la woon mooy foofule mooy alkaabatal musharrafa zaadahallahu tashrifan wa takrima waaye ginnaaw gi beneen dëkk muy dëkku rasulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi li nga xamante ne foofu mooy dalwaayam mooy saxuwaayam mooy saxuwaayu al ansaar wal muhaajiriin al athaar alayhim ridwaanu ridwaanul uh, ghafuur al ghafaar kon loolu daa nekk loo xamante ne ñaari gox yooyu seenu màgg ci kaw ci saw suuf dafa yàgg bon am na nag yenn waay yu naan ak baytul maqdis mais baytul maqdis gis nañ ne dajjaal en tout cas ci buntu ludd te foofu yëpp ci bilaadu Sham fala ko dajjal bi fala ko almasih as-sahih as-salih as-sadiq rasulullahi maryam di faato di faate ca baytu maqdis foofale ca baabul juddu nga xam ne actuellement kom li sama sëriñ waxoon leen ko yaa Cheikh Mouhamad Hassan eh, nekk Égypte eh, que ne nee na mooy eh, fii aéroport Ban Gurion mu yées foofee ci ci foofee ci dëkku sioniste yi euh, foofee la walla iyaadu billah léegi kon mooy euh, en lii mooy li nga xam ne mooy li sax ci xadiis yi que ne Makka ak Medina la dugg voilà wane seen màggaay seen ñaari gox yooyu li nga xam ne noonu la leen bi fonke ba day yónni ay malaaka ñoo koy garder ci nekk ci ñoom lool mooy dugg waaw dajjaal dina jéem parce que foo gis mbaax mbon jege na fa lool waaw moo tax lu baax foo gis ca frontière bu baax bon a nga taxaw di xaar képp koo xam ne tarxiis nga mu xëccaale la moo tax borom bi doon wax naan wala tattabi'u subul bu leen topp sew day bu ngeen tegee ci xàllu siraatal mustaqim gis nga am na ay ramification ay ay yoon yu sew yuy jëw di jóge jóge li ci xàll yi te bokkuñ ci yooyu iblis la waaw bés booy wàcc raay bi yaa ngi nekk iblis yaa ngi ci teenu iblis walla iyaazu billaah waaw moo tax loolu nit dangay am loo xamante ne da ngaa war a xam exactement que ne attention il faut faire très attention tey wàkkeerlu ci sa borom tey ñaan borom bi mu daal lay dimbali waaye ñaari gox yi yu màgg la moo tax it képp ku fa dem war ngaa xam ma gi nga xamante ne laata nga fay dem moom lañ am bu ko defee nga bañ a tàbbi ci loo xamante ne nii. ñaari gox yooyu boroom bi daf ko faa xaraamal wax ko daf ko fay aayata doo ko tey waaw xool naa la keroog waaye ji nga xam ne bu dee exemple ma la wax nit koo xam ne daa ñëw nee na daa sonn waay ñëw na ak taksi mais nag daanaka provision am lépp jeex na quoi mu toog ci kaaba gi muy dina laa la joxoon exemple <laughs> toog nag di ñaan di ñaan di ñaan xaw a nelaw tuuti nag génn ah, ñaan ba ci génn rek Eh, gis benn pochette ubbi pochette bi gis ci waay yow yi liyaasi rial deux mille rial waaw ah, moo ne alhamdulillah waay goy yàlla dikk na wax bii reer bu neex woo war a reer ak hôtel bu baax boo xam ne bu ma demee ca Sona balaay dugg ci waay yow waay yow kon bu fatak rek laay kii <laughs> <laughs> par duur ay plan ba kii te xamul ne yow makka kenn du for yeneen saa saa nee laa yul taqatulu xatatuha illa li munshid nee na makka lépp lu fi kenn du ko for ngir moom lulul dañ ko yóbbu objet trouvé bureau des objets trouvés yow nga jëlu alal ñooñu bëgg koo def sa alalu moom ndax ñàkk a xam yooyu yëpp boo jàngoon avant ngay dem xormaay dëkk yooyu erreur yu mel noonu quand penalty yu rëy yooyu doo ci dugg quoi. voilà ba pare jàpp ne fii mu ne say affaire a ngi baax kon loolu mooy dëkk yi borom bi dalee na xormaal ba moo tax daa am yoo xam ne nanguwu ko ku fa ku ko fa def te pour beneen dëkk la garaawul voilà loolu kon nañ leen bàyyi xel te xam ne dëkk la yoo xam ne ay dëkk leer lañu du dëkk caaxaan te na nga xam ne noon nga fa mën a tuufe ay leer yu bari noon nga fa mën a yàqulee yàqu gu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ndax lépp ay xormal dëkk bu laaj xorma waaw waa ay nekk fa mel ni ku nekk sama bayow <laughs> sama Villeurbanne bi walla sama Caaroy Géej wala sama Pikine di def lu ma neex di waxe nu ma neex di kiiwe nu ma neex waaw di yuuxoo nu ma neex déet attention waaw kon dëkk yooyu borom bi da leen a normal da fonk moo tax ay yi nga xamante ne nii ñooy yu mag yi buñ fëlee na la di ñëw mu yónni ay malaaka comme Dajjal ñoo koy garder Allahu akbar léegi nag dajjaal le fait que mu ñëw ci wet gi lañ la naan moo tax ñu ne la mbon foo gisee mbaax am na mbon taxaw ci wet gi di xaar waaw taxaw fa nag fa tarji fu borom bi nag ci li nga xam ne mooy ci àtteem ak li nga xamante ne loolu la def te ne Medina bu keroogee day rëngi rëngee waaw day rëngi rëngee tërëg rëg rëg rëg rëg mooy ay tremblement de terre yoo xamante ne mooy am bu ko defee ñi nga xamante ne nii euh, ñett yu mag borom bi génn képp koo xam ne yéeféer nga woon bu fa ne pëtëx doon làqatu dëkk bi keroog la lay génne waaw waaw keroog la lay gëq laa wax nga génn tremblement de yi buy am gaay yi di sauvé wu soo kii po waaw ak naafiq yi nga xam ne dañ doon camouflé wu waaw yooyu mooy xew moo tax yonent bi saa saa waxoon ne Medina gii nii comme niñ ko fi tudde woon kene euh, ah, al madinatu tanfi an-nas kama yanfi al-kiiru xabas al-hadid al al-hadid gis nga Medina day daq waaw li nga xamante ne hmm, euh, <laughs> euh, <laughs> mooy lu bon li mooy ñu bon ñu nekk ci biir leen di génne comme ni nga xamante ne forgeron bi bu jëlee weñ gu ñuul goo xam dafa am ruuy dugal ko ci foofu di tëgg nga xam ne day jëndal affaire affaire bi di ko bu baax ngir salte boobu yépp daal di dañ mu weexat weñ gi noonu la Médina di def nit mooy képp ku bon ku fa dugg bu yenn yi kiiwee da lay da lay da waaw bii nag ci lay gën dëggoo mais dëggu na feneen ah. ndax yeneen saa saa nee jamono day xew <laughs> day xew nag day am waaye gox yu bari neex comme li ñeen ñi doon def rek dañ doon quitté a am ah Medina am na Medina te loolu c'est pas obligé que ne jamonoy dajjaal kese la mooy li fait que yi génn ñu bon ñi non waaw déedéet am na ñoo xamante ne nii jaay surtout Medina daa da doon métti ah. <laughs> waaw. Ah, day day day metti bii nag dafa gën a dëggu ci lii da doon metti gisoo waaye Medina léeg-léeg doo ab yenn feebaroom da doon décider gars yi gisoon nañ keroog li abu kii waxoon euh, ad-Diili euh, Zaalim ibn Amr muy Abul Aswad ad-Diili radiyallahu anhu wa rahma moo xadram euh, nekkoon l'inventeur ci moo teg teg teg grammaire arabe ci ndigalu Seydina Ali amirul mu'minin radiyallahu anhu nee bi ma ñëwee jamonoy Seydina Omar ñëw Medina la naa ngi fekk gaa yi ñu ngi dee comme ay weñ quoi ñu ngi dee dee gu metti waaw <laughs> waaw gars yi yamutuuna mawtan zari'a voilà mooy loolu la am ak maral bi gars yi nag bon gis yéen di dëkk yi jàpp ne Sham a gën a neex ay Irak a gën a neex ñuy dem voilà yeneen saa saa nag doon na wax ne ya'ti yàlla an-naasi zamaanun yad'u ar-rajulu ibna ammihi wa qaribahu halumma ila ar-raxaa halumma ila ar-raxaa wal madiinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun walladhi nafsi bi yadihi la yakhruju minhum illa ahadun raghbatan anha illa akhlasa allahu fiha khayran minhu ala inna almadinata kalkir tukhriju alkhabitha kama taqumu la la taqumu as-sa'a hatta tanfiya almadinatu shiraraha kama yanfi alkiiru khabasa alhadid voilà mu ne da ngay gis nit ñi jamono dina ñëw te lu yàggul kese la jullit ñi ubbi dëkk yoo xam ne dañoo naat ay Sham dañoo bari woon ndox bari kii waaye yow rafet ba pare bari dund ga neex lool nga gis ñenn ñi wala di nga gis nit ki di wax doomu mbokkam doomu bayti xam wala ab jege ñaaram naan ko ñëwal ci dund gu neex gi fii éy ñëwal taxu génnal Medina te ñëw fii ah <laughs> ñëwal ñëwal fii waaw allahu akbar léegi eh, gaa yi nga gis nit ñi di dem waaw mu ne te Medina wal madinatu xayrun lahum ne Medina moo gën ci ñoom ne ala saakina dool saat saam law kaanu yàlla moon bu doon ne xam nañ yeneen saa saam ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne kenn du génn ci ñoom Medina fekk xemmeem leneen yi fi àddinaa tax nga génn Medina lulul ne borom bi dina def sa ginnaaw ñeneen ñëw fi dëkk fi wala mu dëkk fi loo fi ñeneen ñoo xam ne ñëw la gën fuuf waaw ne xanaa yëgu ngeen ne moo loolu forgeron bi di tëggee weñam yu xuur yooyee yu xomaag yi ba mu lerataat beesaat Medina noonu la na tuxuriju alxabiisa day génn li bon ci moom te ñëw laqatu ci moom mu ne saa taxaw lu dul na Medina dina génn ñi gën a bon lii nag mooy surtout fii comme ni nga xamante ne mooy euh, kiir boobu noonu lay génnee li salte woon tax xomaag ci weñ gi loolu nag fii lay gina xewe voilà waaw hadis bi waxoon nañ la ko fi mooy kaw kaw kaw kaw bi kaw kaw bi <laughs> nee saa saa <laughs> oh, eh, eh, mooy daa ñëwoon jaayante ak yeneen saa saa mais mu commencé feebar boobu di dal waa ñi doon ñëw Medina te dëkkuñ fa miinuñu ko dal ko mu ne leen saa saa aqil nii bon léegi je retire sama jaayante yeneen saa yeneen saa saa ne ko déedéet mu a ko waay yeneen saa saa aqil nii retire je retire delloo <laughs> yeneen saa saa bañ bañ a teeloon mu kii mu ne ay wa demal daal di wax hadis mel <laughs> waaye fi muy gën a dëggoo mooy jamono ji nga xam ne ci la dajjaal di ñëw trois tremblements de terre yi moom yuxriju llahu minha kulla kafirin wa munafiq borom bi dina ci génn Medina képp koo xam ne naafiq nga ak bu yéefér bu fa ne woon juux waaw nga xam ne gëmu tus ci mbir yi fii mu ne ay waay yow ay yii nii gëmu ci dara waaw mais nag daa ñëwoon di camouflé wu ci